cheikh bi kii nee na fi muy liggéey ci société bi waa assurance ñoom ku fay liggéeye ñoom ñooy leen di fayal quatre vingt pour cent euh, société bi di fay vingt pour cent ñoom loolu la ñu mu ni moom ma fay liggéey nag nga xam ni moom ban koy kii nekku fa te moom signé wu ci dara moom ndax bu feebaree mën na dem faju ji foofu wala déet alhamdulilah kooki liggéey ci ab société te fekk ku fa feebar dangay am sañ-sañu dem faju ji fi bérëb ñu gàddul la quatre-vingts pour cent yoo xam ne société bi ñoo am contrat ak wàllu santé su fekkee moom signewul contrat boppam ca loola ndax sañ naa dem faju ji foofu wala déet daanaka laaj boobu taxu doon loo xam ne lu am complication buñ ciy séentu la mooy société ba ñamu signal ci wàllu santé ñoom xam nañ ñan ñoo ci am droit ak ñan ñoo ko ci amut xam nañ condition ye ñan la làmboo ak ñan la làmboo wut su fekkee ne moom ñii dafa am contrat société bi boo xam ne dugg na ci biir assurance boobee su boobaa moom mën naa dem faj yi ca loola jëriñu ca su fekkee contrat ba nga ko signé mayu ko it loola nag su boobaa bu demoon fa ñuy faje it bu demee rek naan ko yow bii moom bokkoo ci kon foofu moom jarul mu di ci sonni coono boo xam ne bu bari la ala kulli xaal su fekkee ne ñoom lañ signéante loolu yóbbaale na ko mu dem faji ji ca loola moom dara nekk su fekkee yóbbaale wu ko nag loola moom dañ ko dul faj ñoom seen jëmi bopp bu demee it dañuy gàng moom rek la demee wallahu taala alam